gis nañ ne ba mu fa jógee nag bay ñu àgg foo xam ne day séen Medina di seen montagne Uhud mu kontaan moom aleyhi salaatu wassalaam ne haadihi Tayba Medina ngoog de mu ngi noonu dëkk bu te bu sell baa ngoogu haada Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu Uhud a ngi xool leen Uhud a ngoogu jabalun comme nam defoon ba mu jógee Xaybar montagne Uhud a xool leen Uhud jabalun montagne la boo xam ne yuhibbuna daf ñu sopp wa nuhibbuhu ñu daal di koy sopp waaw waaw hatta al jamaadaat ah tuhibbu waaw hatta jamaadaatu tuhibbuhu alayhi salaatu wassalaam jamaadaat yi dañu ko sopp muy inanimé yi waaw comme xeer yeeg weñ yeeg garab yeeg lépp tuhibbuhu xa déggoo xadiis ba mu ne woon waxoon nañ ko fan yële man de xàmmee naa Makka ay xeer yoo xam ne dañ ma doon nuyu laata révélation laata risaala gi di ñëw ci moom alayhi salaatu wassalaam kantaan bu wagi yàgg na kuntu nabiyyan wa aadamu bayna al-maa'i wa at-tiini munjadilun wa aadamu munjadilun fi tiinatihi sallallahu alayhi wa sallam kuntu nekkoon naa nabiyyan yonent te Seydina aadama alayhi salaam mooy defaraguñu ko woon mu ngi woon diggante ban ak suuf bayna al-maa'i wa at munjadilun fi ruux amagul woon ci moom ah suñu boroom kii wagu ko woon fekk man alayhi salaatu wassalaam may yonent kon kay mooy lee mooy premier nabi hein mooy premier nabi <laughs> voilà yi risaala gi nga xam ne nag dañ lay yónni ci ay nit waaw loolu moom moo amagul woon jamono jii nii waaw ba ni muy xewee ci xew-xew bu ñu xam muy dat bu ñu précis bu précis ba mu jógee xaaru Hira ak yooyu gis Seyna Jibril aleyhi salaatu wassalaam kon xeer yeeg lépp dañ doon wax ak moom gëléem yi gisoon nañu ko keroog Medina yi ëkk wam doon taxaw kiiwu dàttu tàndarma ba ba nga xam ne bu doon xutba ci la doon nekk laata xulaam benn ci benn booyu kenn ci lansaar yi daal di koy defar benn fàmmu ansaar yi defar ko minbar hein jid'un ya innu moom la sëñ bi wax foofu <laughs> waaw jid'un ab dàq mooy garabu tàndar boo xam ne dañ ko dagg ba mu des tronc bi tu tuuti des ci suuf ya inn muy muy muy muy muy muy onk di metti lu le fait que yonent bi alei satu dootul taxaw ci kawam léegi defal nañ ko minbar il a suffi moom moo ko dalal sinon bu ko dalalul woon ba léegi nañuy koy dégg wallahi allahu akbar fóon nañ gëléem nga doon wax ak moom ba Seydina Abu Bakar naan ah yonent bi defal attention parce que gëléem gi dafa màmm de mu ne ko ah, bal yow Abu Bakar la rislika waaw yow laay wax nga def attention dem gëléem gi ne tekk mu sëgg noppam gëléem gi mel ni kuy wax mu pare wax li tax mu mel nii allahu akbar allahu akbar ibn Mas'ud comme ne ci saxiix yi nee ñun dañ doon dégg tasbiix muy sàbbaalu ñam yi ci loxo yi buñ nekkoon ak aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar kon moo tax loolu léegi nag boo gëmee loolu loolu xam nga nit ñi seen problème du loolu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm? mais est-ce que keneen mën naa am loolu mooy problème mu ñu bari alors que suñu yonent bi aleyhi salaatu mi nga xam ne moom la yii yépp jaar ci loxoom moo ne al ulamaa warasatul anbiyaa boroom xam-xam yi de ñooy doonoo yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam te nag koo doon ku ne nag am nga nag minimum lu bari loo jël ci moom fekk ñëwul nag loolu nag mooy fekk amuñu loo xam ne dañ naan lii moom bokkul ci li ñuy doon comme li as-Siddiq laajoon nit ñi waaw li mu waxoon sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anhuma ba mu bëggee ñu ñu miraas alalu yonent bi aleyhi salaatu salaam dana ko déet parce que yonent bi aleyhi salaatu man dégg naa ko mu ne ñoom masharul anbiya ñoom kenn du leen donn laa nuuras maa taraknaahu sadaqa waaw kenn du ñu donn lu ñu fi bàyyi sarax la mu laaj saxaaba yi ne leen yéen ñoom Seydina Ali ñoom est-ce que déggu ngeen loolu ci yonent bi aleyhi salaatu ñu ne ko waaw kon mooy loolu parce que lu tax sayyidatu Fatima jàppoon ne sii dañ koo war a menace parce que parce que ñii kiy doonu daa war a li ñi ki muy doonu léppam la war a doonu ba mu des bu dee ne daa am nag yoo xam ne moom dafa leer que yii kenn du ko doon wala boog moom ci boppam yuy ñëw ne lii nii kenn du ma ko doon sinon bu dul mooy ne xam nañ ne kon alalam bu paree bu fi jógee alayhi salaatu salaam sarax la ci baytumaal lay dellu kenn du ko doomam yi kenn du leen ko séddale kenn du ko séddalee sëtam parce que moom moo ne ñun yonent yi alayhi salaam noonu la Seydina Daawud alayhi salaam ba mu génnee àddina Seydina Sulaymaan doon ko ci côté jël alal ji parce que mooy doomam de ah non non boo dégg alxuraan naan wa warisa Sulaymaanu Daawuda alayhima salaatu wassalaam ci wàllu nubuwwa geek yooyu yépp tamit moo ko doon tamit ci wàllu deret ndax doomam la waaye du alal yi la la doon mooy doonu loolu de. li mu doon mooy nubuwa gi nekk nubuwa nekk nekk nabi nekk risa rasul en même temps voilà waaw zurriyatu ba'd inna allah astafa aadama ah wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin ñu nekk zurriya ñu nekk ay ñoo xam ne loolu la loolu na dem mais nekkul ne alalam la donn ak yooyu ndax ñoom yonent yi alayhi salaam kenn du leen donn ci loolu fekk loolu amul yu préciser yooyu mooy leneen lépp dañ koy donn ci ñoom ndax al ulama yonent bi alayhi salaam mi wax lële pourtant moo ne al ulama warasatul anbiya moo ñoom ñooy héritier wu les dignes du prophète alayhi salaatu wassalaam mooy les savants rahmatullah alayhim les vrais savants ñi nga xam ne ñoom alquran sunna bu ñuy débuter ci alquran ak sunna la ñuy débuter bu ñuy cheminer nekk ci yoon wi mooy alquran ak sunna la ñuy dem bu ñu àggee ci alquran ak sunna la ñuy ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo doon yonent yi alayhim yonent bi alayhi salaam te ñoo ñépp xam nañ nekkoon ci ci sellte la xam-xam bi ak yi nga xamante ni moo ciy topp waaw moo tax lépp loo xam ne ab yonent da koy def mu nekk mu'jiza lu lottal nit ñi ab wali yu mën na koo def moom bu ko defee karaama lay doon ci moom sauf que wali yu moom manu cee défier kenn waaw yonent mbir mi yëpp défi lay doon mooy loo xam ne gaa yi dañuy ñëw xool comme lañu gisoon rek naa Saalix keroog bi ñu diyaaru Samud bañ fa rombee comme loolu rek histoire boobu gaa yi dañuy toog loo xam ne dañuy jàpp ne lii manula am ñu ne ko ay wa defal mu indi loo xam ne moom yonent bi alayhi salaam loo xam ne leer na ko kenn mënu koo indi ku man defal alors ko wàllu yu du def noonu te wàllu yu mbir mi nekkul moom moo koy décréter nu mu ko neexe yonent sa xattaa yonent day laaj suñu borom waaw lépp ci ndigalu suñu borom ak nam man nam namam la ne voilà lu yonent nag di def ki ko doon ab taalibe mën na koo def ndax ñoom ulama al ulama warasatul anbiya ñi nga xam ne ñooy ñi doon ñi nga xam ne ñoo yonent yi alayhimu salaam loolu nag moo tax ngay gis ci xeet bi ak xeet yi ñu jiitu woon ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fi yonent yi alayhimu salaam tegoon seen tànk nga gis leen ñuy muy jaare ci ñoom ay karaamaat yoo xamante ni liñ naan moo karaama dañ koy pour waliyu la bu dee euh, yonent lañ naan sax mais mooy miracle rek façon miracle la waaw mooy euh, euh, ñoo bokk li ñuy wax mais sauf ko bu dee yonent daa am lu ñu ko koy waxee bu dee kee karaama wax naa la différence bi mooy défi du man a am ci bu waliyu te tamit mooy ni ko yonent ma nekk d'ailleurs waliyu bi koy def ci ci ci ci ci yonent boobu la loolu di jóge voilà ci moom lay jaare ngir mën a am loolu ci boroomam subhaanahu wa taala loolu nag moo tax kon ku leen doon loolu jombul loolu ñu man ko waaw moo tax a Seydina sam ibn Maryam mais am na wàllu yoo xam ne dangay gis ñuy nit feebar ah wala ñin ñoo xam ne dañoo am ak làggi ñu raay seen tànk yi ñu daldi wér loolu doone euh, no loolu nit ki jullit dafa war a am disposition ni mu gëmee ne yonent yaa nañu sarsam seen boroom a leen yónni yonent yaa nañu sarsam wax lu leer que ne boroom xam-xam yi ñoo ma doon mooy nag bu leeree que ne waa ji moom ak ceelleteem daanaka ak en tout cas li ñu mën a seede ci moom ci sunna la ne alquran sunna te nag sopp gu mu sopp yonent bi saa saa dafa jéggi dayo bu fu ñu ko tuddee nga gisu ñu ràññee ne waa ji il est vraiment vraiment mu ngi bëgg mu ngi ci mbégte goo xam ne takku ko jafe na ku mel noon yu mel noon bu jaaree ci moom mais da koy gëm wala ñu nettali la mu wóor ne la moom de lii jaar na ci moom nu ñuy def ba doo ko gëm ay sëñ eh, sëñ bi julli na ci géej gi lan moo tax duñu ko gëm mais loolu du loolu du dara julli ci géej gi mooy du dara ci côté ban mooy ne ci côté ak julli ni mu màgge julli ni mu màgge moo tax wax naa la sëñ bi dangaa dégg fenn muy foo nekk mu fay nettali naan julli naa ci géej gi ah parce que moom dafa jàppoon ne lu normal la jullee jot moo war a julli bon gars nee na yoo fi julli en plus ni ñu ko doon nett ni nettali bi demee tamit mooy kàccoor euh, nasaraan yi li ñuy def yépp tubaab yi pour euh, euh, yàq njàpp mag yu mel noonu ak tamit bum mu jullee fii di ko bundu xataan mais mu xam ne fii manu nekk waxtu wi nag du weesu ma mën a julli géej gaa ngi nii ndoxum buur yàlla la day kii rek la yàllaa ko tàggat comme ni mu ni mu tàggati ñépp bind ko ma teg ci li der bi ngir jaamu sama borom moomu nga xam ne moo ma warlul mbir mi du ay naafila daf maa war lool ma war koo def ma daal di koy julli mu jeex waaw loolu kese la loolu kese la te ndox ci géej xam nga boo déggee wolof yi nag ñi nga xam ne xamuñu jàpp ne loolu kenn rek ko ko mas a def mooy ñooñu vraiment ñooñu xamuñu xamuñu te tamit mooy seenu gëstu vraiment dafa yem ci seen bopp bu dee sax gëstu nañu mais boo demee ci Ibris rek Ibris Ibris <laughs> hein bu Ahmad ibn al-Mubarak Seydi Ahmad ibn al-Mubarak Shahab Ahmad ibn al-Mubarak hein taalibe Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh turandoowu maam Abdou turandoowu marocain boobu radiyallahu anhu nitu yàlla bu mag boobu mais moom ci boppam da ngay gis yooyu yooyu dafa fréquent li tax nag ma wax la moom mooy soriwuñu Maroc soriwuñu te tamit téere boobu mooy siiw na quoi al ibris boo ko bëggee xoolal euh, laajal al ibris ci kii euh, boo mayul di ko am nga liir nga liir al ibris nga xool foo xam ne bi ñuy dem <clears throat> bi muy wax naan waa ji ne woon ci île bi moo ak benn xaritam ñuy dem mais bi ñuy dem mais ci géej gi lañ jaar ak bato non ci géej gi lañ jaar mais léegi xam nga yooyu mo xam nga ku ku liir lool gis lool léegi yow doon te ñooñu julli de. ñoom julliwu ñoon dañ doon jàll rek ngir dem <laughs> waaw kon bu ko defee dinañ tempérer yenn yi nga xam ne mooy de ñu naan senegal kese la am loolu vraiment mooy ñun xamuñu dara quoi mooy vraiment yi gàttañ lu nañ lool lool lool lool lool te loolu gisoo kenn sax ku ko def ci wàllu yi di ko bàkkoo wala mel ni loo xam ne affaire superman ak affaire jaay la guerrier ak ay la héros kenn defu ko ngir loolu waaw jaamu yàlla la ak lu ñu doon dem ñu def mu jàll dem fo nekkuñ sax di di ci kiiwaat mais ñi xamul rek ngay gis ñuy insister ci yooyu di ci gaarwaale ñeneen ñi ci des ñi nga xam ne gisaluñ ko ci seen sëriñ te li ñu xamul mooy nit xam nga yooyu yow euh, même sëñ bi radiyallahu anhu mu ngi koy wax ci masaalik am na ci borom nitu yàlla yi ñoo xamante ne nii mais seen seen kii bu amee problème sax bu ñu ko yëg te pourtant. mu ne am na ñoo xam ne dañuy wane kii euh, euh, ay karaama te waa waajooju noonu ci wàllu yi lam yastakmil istiqaama matalagul istiqaama gi nga xam ne ci suñu borom suñu yonent ma sar sam doon wax naan qul amantu billahi thumma istaqim kooku matalagu ko istiqaama dëgg dëgg dëgg matalagu ko waaw mooy taxaw temm taxawu mais vraiment ancré wu cramponné wu devant sa borom te doo fi jóge mooy ci li ko neex ci ngërëmu yàlla képp ngay nekk amul dara lu la mën a bàyyi ba nga jóge ci du dara mooy ku mel noonu moom day day nekk koo xam ne day mujj nekk koo xamante ne nii daa bàkkaar dootul jaar ci moom te tamit day nekk koo xam ne mooy ne du gis du xam benn benn attey charia laa wax lenn lu xadiis di jàngale yonent ma ne saasam di jàngale moom dafa dépassé waxuma la kook rek ñi ko gën a suufe rek dañu dépassé est-ce que lii farata la ak sunna la moo xoolee bu dee sunna ma baax bu dee farata ma kii non ñoom lépp lu tukkee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam niñ koy defee day mel ni lu ñuy ku ñuy def farata même bu dee du farata waaw ñoom amuñu ay kii naan bon lii moom du farata wala non ndax yonent te saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ meloon ñoom day góo kenn mu naan yonent ma lay sa am bon nga wax ko dara mu ne mais ci yan condition la ko waxe nga lii mu ne bon loolu daa mel ni du farata kon bàyyi bu li ma nekk mukk lu ku ci nekk la nga nekk boo ñëwee ba diw ne la dégg naa ci xam-xam te ñoom mooy yonent ma lay saar sa am waaw bu ñu xasee wax jeex na bu ñu xasee ne lii la yonent ma lay saar sa wax jeex na ñépp a ciy topp amatul da parole de discorde kenn neewul moo loolu sunna la war a doon quoi loolu c'est pas farata c'est non jamais parce que ki war a wax wax na ki nga xam ne moom bu waxee qawluhul qawl waxam mooy wax wa qawluhul fasl waxam bal walla qawluhul mooy wax dëgg-dëgg waxam mooy wax waaye bàyyil ma loolu waxam mooy tax taqale dëgg bu ñëwee rek mooy leer na fu mu féete ñoo ñoo ñoo am dëgg fu mu féetewul ñoo xam ne yéen lañu ñu bàyyi leen nag ngeen teg seen moi sa sa sa bopp gis sa bopp sa yooyu yépp nga teg ko fële ngir ñëw topp dëgg ji nga xam ne moom la aleyhi salaatu salaam foofu la ne voilà mooy al istiqaama mu ne wa ba'duhum yuzhirul karama am na ci walu yi ñoo xam ne dañuy wane ay karaama wa huwa lam yastakmil istiqaama te mag na la gul li nga xam ne mooy istiqaama googu waaw inna alladhina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu allahu akbar tatanazzalu alayhim almalaa'ika allaa taxaafuu wala taxzanuu wa abshiruu biljannati allati kuntum tu'aduun nahnu awliyaa'ukum fil hayaati dunya wa fil aaxira wa lakum te àjjana bu ngeen ñëwee fiihaa maa tashtahi anfusukum wa lakum fiihaa maa tad'uun nuzulan min ghafuurin rahiim Allah Allah Allah kooku àggalagul foofu àggagul foofu te pourtant mu ngi wanee karaama am na ñoo xam ne dañ lay dañ lay sut fop ëpp la fop mais ñoom loolu manu ñoo def karaama waaw nga gis koo xam ne moo leen gën a suufe man koo def nit ñi nag bu dee nag nit ñi dañoo jàpp ne kon mbir yi ci kuy feeñali karaama la mooy ne ñoo ñu réer nañ ku ñu gën a gis nga def karaama ñu jàpp ne moo gën gënaay ni ñuy gëne nekkul ci waney karaama bu dul bu doon lool la kon sëñ bi du ne ñenn ñi ci ñoom <laughs> dañuy waney karaama mais waxuma la dara mais moom matalagul matalagul istiqaama giñ la wax sànk mais àggagul àggagul moom te pourtant mu ngi koy wane am ñoo xam ne àgg nañu te manuñu loolu waaw <laughs> loolu la dañu wuute xam nga <laughs> moo tax loolu loolu garaaw la nit ki nag dangaa war a nekk à disposition ndax dañu wuute te yooyu nit ki dañ koy gëm mu simple mais bëgg fee nekk lu ñëw nga naan man est-ce que c'est cartésien déedéet mooy ndax xellu naa ndax ànd naa raisonnable na wax naa la ba tàyyi ba leen di wax ndax raisonnable na nguurug yàlla gii moomeelug yàlla gii nga xam ne nee na man maay def lu ma soob ku fi nekk naan man mbir yi eh, bala maa gëm mooy mu raisonnable mooy yow doo gëm dara waaw ndax même ci xadiis yi di nga gis loo xam ne moo tax gaa yi weddi yenn xadiis yi bëgg a ñu ko indi parce que lan parce que rek li ñuy wax daa dafa dafa dafa dafa sut seen xel waaw ñooñ bu dee ci ñoo xam ne ñoom foofu lañ àgg ba ci xadiisu yonent bi saa saam lu leer mu leen di wax ñu commencé bi ci demee en cause parce que lan dafa naqar dafa dafa seenum xel euh, captewul mais sam xel mooy lan yow ah kon kay kooku waxatuñoo wàll yoo xamante ne ñoom ñooy warasatul anbiya ah kon nag kon nag nañuy kii loolu dangoo war a nekk à disposition te loolu mooy yóbbu nit tamit gis nga boo seetloo ñu bari yenn yi te yenn yi boo ko xasee weddi boo ko xasee weddi même boo àggee ci daraja jooju darajaay gis yu mel noon wala yu mel noon buur yàlla man la koo xaj ndax lool waaw <laughs> waaw imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi doon na wax lu mel noonu <laughs> waaw moo tax ay nekk fii ndax nit mën naa gis malaaka yi mais loolu c'est simple bañ a gis non seulement gis nañ fi ñaata yoon cay xadiis yoo xam ne saxaaba yi radiyallahu anhu yu wér yoo xam ne dañ naan ñu ñëw naan yonent bi alayhi salaatu salaam gis nañ la ak Dihya mu ne du Dihya de waaw Seydina Jibril la mais mais loolu lépp dafa sori xadiis bi gën a nii xadiisu Jibril bi ñuy wax ah nga xam ne Seydina Omar la anhu nettali na ko Seydina Abu Hurayra yëpp nettali na te mu nekk saxiixayni ah Seyna Jibril ñu nee dañu nekk ak yonent bi alayhi salaam am benn waay bu jóge fee yére yu weex tàll mais kenn xàmmewu ko nag ci nit ñi mooy ci Medina ñun xàmmewuñ fi waa ji nii waaw biñ ñëwee di laaj yonent bi alayhi salaam mal islaamu mal imaanu mal ihsaanu après mu ne ko ah di ko laaj ci mbiru yowmal qiyaama mais ñooñu saxaaba yi fa ne woon gisuñu ko ba mu demee yeneen ma ne saaf am na ci benn raadu dana dem leen ngeen xool ko dem leen ngeen wol ma ko ñu gi am ñu dem daw xool ci biti gisuñu ko. ñu ñëw mu ne leen est ce que xam ngeen kii fi ñëwoon sànq kan la ñu ne ko allahu wa rasulu alam buur yàlla ak na taam dañoo gën a xam mu ne kooku jibril la jaa jaakum yuallimukum diinakum diinakum dafa ñëwoon ngir jàngal leen seen diine kon kay ñoom gisuñ jibril loolu leeru loolu leer ba mais weddikat bi lan la lay wax danaan la loolu yonent mi alayhi salaatu salaam fi newoon moo tax mais dañ naan la Seydina Imraan ibn Husayn da doon nuyonteeg malaaka yi hmm? te bi mu koy kii da ko wax taalibe bi ne ko nag bu ko wax kenn fekk maa ngi dund bu ko wax kenn waaw al-Utaaridi waaw al-Utaaridi taalibeem bi daf ko wax ne ko ah ne ko man dama doon nuyoog malaaka yi après mu jekki gisatu leen parce que dafa amoon benn góom mu ko mu mu mu mu def alkay mooy jël euh, li nga xam ne mooy weñ tàngal ko yooyu ngay tàngal di ko di ko fajoo di ko ci teg moom mu doon mu mu doon def loolu malaaka yi gisatu leen da waaw mu wax ko taalibe bi ne ko man gisatuma leen biñ ñëwaatee bi mu bàyyee loolu après leneen dal ko mu ne non man affaire bi dalaat ko mu ne moom day bàyyi noonu rek waaw ba buur yàlla kii ko mais loolu wax na naa la ne fe tekkiwul ne faju dañ koo xaraamal wala boog faju nekkul lu mat faju mooy li gën a mat voilà parce que yonent bi alei salatu salaam yaa ahlal iman wala yu mel noonu yaa ibadallah yéen jaamu yàlla li jaamu leen gi nu mu tudd euh, faju leen waaw te buur yàlla moo bëgg ñuy faju looloo tax mu def fi sabab yooyu sauf que mbir mi mbir mi yépp fenn rekk la mooy ci intention nit ki ak tamit nit ki moom ba muy faju lan la foog ne moo koy faj loolu kese la mbir mi mbir mi yépp loolu la bu nee ne man damaa foog ne oh sama bopp a ngi metti dara mënu koo wéral lu dul médicament bi may naan nga jàpp bi lay naan moo lay wéral foofu la problème bi ne parce que médicament bi du wéral waaye nag sabab la boo buur yàlla mooy dogal ak wér fa boo ko jëlee mu tombe ndax mu tombe day tombe lu bari parce que loolu loi naturelle yu mu def la que ne yii ak yii bu ñu leen boolee man na faj lii mais liy wane ne loolu ci namm namm borom bi kese la jóg mooy du képp ku boppam di metti mu jël médicament même médicament bi nga xam ne moo seddal bopp ñeneen ñi nga gis ñu ko jël daa daa gën a metti ci ñoom wala jariñu leen dara kon loolu fa la ñuy xamee ne kon ndeke mbir mi mbir mi buur yàlla subhaanahu wa taala mooy bind ak tam ci lu ko neex di ko jaarale ko neex. te loolu mu ko jaarale bu ko neexee tey du ko ci jaarale moo tax ngay dégg ñu naan ah lii de baax na ci sàngam diw de ba mu ko dalee da koo jël rek daal di wér keneen nga nga wax ko nit mu jël ko mbir mi gën yokk wala jariñu ko dara parce que buur yàlla moo nammul loolu faj ko ci jamono jooju képp la ndoon mbir mi mbir mi mooy nit ki buy faju mu gëm fas ci xolam que ne man lii nii may dem sama dem hôpital bu loolu may wérloo mais buur yàlla moo may wérloo dinaa dem hôpital nag parce que moom moo yónni yonentam alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal wàkkirlu ci yàlla waaye jàpp ci sabab yi waaw tam moom moo ñu digal ñuy faju moo ñu digal ñuy faju moo ñu soññ ci ñuy faju voilà ma def ko ngir loolu ngir roy ko moom alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne da da doon dem di def xijaama ak yépp te xijaama façon la pour ci xajoo faj faj yi génn deret ji nga xam ne deret ji nga xam ne ju yàqu la ju nekk ci yaram waaw kon loolu la kon Seydina Imraan ñu kii mu ne war taalibe bi malaaka yi maa ngi leen di gisaat maa ngi leen di nuyu dañ ko doon nuyu waaw te tamit nit ki buy ñii muy wax nii inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhimul malaayika mooy bala ñoo faatu la ah. ay du ñu faatu ba pare malaaka yi ñëw naan leen allah tahzanu avant ñuy faatu la kon kooku mu ngi gis malaaka yi non moo tax loolu waxuma la loolu nit ñi dañuy gis malaaka yi nii di waxtaan ak ñoom loolu nag nit ki dafa war a nekk ñoo xam ne dañu war a pare ngir loolu nga gëm na lii lépp nguurug yàlla gii nga xam ne inna allah ala kulli shay'in qadir bu fi nekk naan lii nii du am wala lii manu la ne déedéet déedéet moo tax da comme que wàllu yi nag dañu wute <laughs> waaw lan la wax fa minhum man la tabiinu abada ah lahu karamatun wa bullighal mada mooy yow surtout wolof yii moom wolof bi dañ ko waroon a xam te pourtant masaalikul jinaan la li ma ci ja masaalikul jinaan la au lieu ñu koy jàngale ci réew ma ah mais du ñu ko def de fi la ñuy nekk di nettali nettali yoo xam ne dañ koy dégg xam ne amul xam ne amul lii bu ñu ko jàngaloon gaa yi ñu xam ko yeewu kenn du leen nax te tamit benn charlatan du leen nax benn waa yu dëmm dëmm ko jaay yu kenn xamul du la nax waaw parce que rek yor na kurus di tudd naan turu yàlla ci yàlla lay kii ndekete yoo waa bu xaabakat la xoolal sëñ bi ne am na ci wàllu yu yi hein fa minhum man laa tabiinu abada am na ci ñoom moo xam ne koo ñoo xam ne ci walu yi du wane mukk abadan ba faw jamais nga gis ko lahu karaamaatun jamais nga gis benn karaama la wax te ñooñu mooy te ñuy ñooñu gën mata si mooy malaamati yi yonent bi alei salaatu salaam mais mooy sangu malaamati yi façon walu yi nga xamante ne nii ñoom moo ñoo lam daayee niroo boo leen gisee en yow da nga dul gis différence entre ñoom ak monsieur tout le monde waaw lu dul daal di nga leen gis nii ne waaw moo tax nit ñi dañ naan ah waa ji de jàmbaar la waa baax la parce que xam nañ ne day dañ koy gis mun nangoo dem jàkka comme mooy liñ comme comme comme ñi góorgóorlu ñëpp ah, di dem jàkka di góorgóorlu ci bu gisee yiw def mooy comme ñi ñi ñi baax ñépp di def quoi moo tax jamais nga gis gaa yi tudde ko tur bu bu kawe. dañ naan nag ah waa ji de buñ ko tuddee moom ñëppay xam ne nag ah tudd nañ ko baax nag mais foofu la ñuy yem eh waa joo moom nag jàmbaar la si non sa moom jàmbaar la ndekete yoo waxuma la jàmbaar de kii dafa dépassé jàmbaar mais mooy loolooy feeñ ci moom ndax loolu la noonu la buur yàlla bëgg ñu mel yonent ma lay saasam moo tax ku ko fekkoon ci mbooloo doo ko xam ne ñi ci des waaw dañuy ñëw ne ana seen waa ji gis nañ keroog axaatanuux lan la def. axaata noox mi Hiraqlu yónni bi mu ñëwee nee na damaa ñëw fekk mu ngi toog ci côté ndox mi moo ak ay saxaaba man xaw ma kan la bi ma ñëwee dama leen ne ay na saaxibukum ana seen waa ji ah ñu ne ma mu ngi nii parce que ñoom dañuy néew ñépp ci biti nii ndekete yoo ñooy sangugaay yi kon kay fa minhum man la tabinu abada am na ci wàllu yu ñoo xam ne jamais ñu wane la benn karama lahu karamatun wa bullighal mada jot na jot mais mais mais gis nga njomboxtal la non non fa mais nag dara du génn ci moom amul dara lu extraordinaire waaye yéen bu dee sëñ bi mooy wax lii kon léegi naka nga mën a taxawee yow di natt ay ak wilaaye parce que waa ji ay ay miracle lay def moo tax ñi gën tooñ nit ñi tooñuñ leen sax nit ñi ñoo tooñ seen bopp voilà mooy tooñuñ leen waaye. mooy euh, xaw nañu embarqué ñeen ñi même bu dee ne ñoom loolu taxu leen woon a jóg loolu nekkuloon seen intention ñoom dañ koo defoon rek ngir wan nit ñi ne leen wàllu yu kat dina mel nii wàllu yu dina mel nii wàllu yu dina mel nii waaye nag nit ñi nag jàpp loolu que ne nag léegi mooy ku melul nii dootoo wàllu yu alors que ñoom loolu masula nekk seen seen seen wax ah. waaw waaw masula nekk tamit seen bëgg-bëgg ak li nga xam ne tamit. loolu lañu loolu mooy seen intention mooy ñu bind ci wàllu karamaatul awliya am na ñoo xam ne parce que même euh, Maulana Abdul euh, Cheikh Abdul Aziz ni ñu la doon wax sànq ak Dabbaab bu Maroc mu ngi doon junj lool tamit kenn mbir yi mooy ñooñu noonu gaa yi xam nga loolu taxu leen woon a jóg dañoo bëggoon a wan ne wàllu yi dina mel nii wàllu yi dina mel nii ba yooyu nit ki ne ñun nag dañoo far jàpp ne ku melul noonu ci ñuy wax rek mooy kooku du wàllu yi alors que ma mën na nekk ku ne. kii nga xam ne àgg na ca njombortal la te jamais mu wane benn karaama di feeñ ci moom mu ne li ñu waxoon sànq wa minhum man yuzhirul karaama wa huwa lam yastakmil istiqaama xam nga ne ki kim kii fopp koo xam ne moom day wane ay karaama ah mooy def loo xam ne ñaan ay miracle yii te mu nekk bu baax nag waaw hii saay fii la tollu fii la nekk am benn mbokkam boo xam ne dafa sonn nekk Éthiopie mu nekk biir Lyon daal di ko yëg ne am na problème bu sauvé ko waaw te pourtant waa ji njëkk a wax que ne kooku am na ñoo xam ne jamais karaama feeñ ci ñoom te kat àgg nañu ñoom njombaxtal nga ñoom bulliral ma daa ñoom hein moo raw kii ndax kii istiqaama sax matalagu ko waaw mu ne xoolal wa ba'duhum fil hawa'i wa rubbama yasiru fawqa al ma'i ñi léeg-léeg nga gis leen sax ñuy ñuy ñuy naaw ci air bi wa rubbama léeg-léeg yasiiru muy dox fawqal maa yi ci kaw ndox waaw mu ne dañ koy gis wa ba'duhum yukallimu al-ashjara wa ba'duhum yukallimu al-ahjara ñenn ñi dañuy waxaloo garab yi waaw ñenn ñi di wax loo xeer yi walla liñ doon wax sànk nag waa ji nekk Lyon dimbali taalibe mu nekk Éthiopie moom la ci teg woon ne wa minhum man yunqidul man yunqidul murida wa huwa zu bu'din wa lan yahida waaw am na ñoo xam ne fu sori la seen taalibe nekk ah ki nam ma jëm ci borom bi seen taalibe ñu daal di koy sauver takat ñoom ñu sori lañu fa ñu nekk ak ñoo soree comme li ñu wax sànk rek Sénégal bi Éthiopie wala waa ji nekk Los Angeles wala mu nekk fële ca de bon espérance nga nekk Norvège mu mën koo dimbali waaw waaw loolu <laughs> mooy dafa bari dafa bari te kat ñi mu tudd ñëpp ki ci kaw am na ñeneen ñu wax ki ci kaw ki njëkk a wax moo leen raw moo leen raw waa ji nga xam ne wa minhum man yuzhirul non kii nu mu tudd fa minhum man laa tabiinu abada lahul ka lahu karamaat wa bulligal madaa moom dañu moom waa ji moom dafa àgg moom moom liñ ji àgg na ci boroomam moom <laughs> moom moom loolu def moom waaw ndax kooku talatul leneen loolu kese la mooy waa ji dafa talatul leneen kooku ku àgg foofu mais mooy buur yàlla kese doy mooy moom de toute façon talatoo sa bët nga koy teg feneen waaw maa zaaxal basaru wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra allahu akbar moom lay wax ci suuratu du suuratu fan euh, wan najmi najmi maa zaaxal basaru wa maa taxa id yaxsha sidrata maa yaxsha maa zaaxal basaru wa maa taxa laqad ra'a min ayaati rabbihil kubra koo àggee foofu nag ku yàlla may nga àgg lu tuuti ci foofu mooy ma zaaxal basaru wa maa taxaa sa bët du jeng di xool leneen lu dul borom bi subhaanahu wa taala mooy vraiment yow dangay nekk fii mais ak nit ñi moo tax ma ne la gaa gaayooyu noonu malaamatiya yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen sang mooy gis nga day nekk ci biir nit ñi dem ci marché bi di jënd di waxtaan ak nit ñi di kii toog saxaaba yi di la seet si di ko seet si muy kii radiyallahu anhum di leen doxal ay soxla ñi am problème mu dem ci waa ban Banu na ibn fu di yoo lijjanti te loolu lépp teewul suñu borom nee na ak loolu lépp ma zaagal basar wa ma tabaa wallahi jamono yooyu bëtam moom alayhi saa wa salaam peggeekuwul ci boromam waaw jéngiwul xol leneen wama taxaata te dépassé wul ko xolloo mooy borom bi de toute façon après moom laa shay amul leneen waaw <laughs> kon kon kooku ku àgg foofu taraw yooyu te wabul li xam ma daal kooku moo raw ñii ñépp te ñii ñépp lu ne ñu def ko loolu nag moo tax nit manoo ñëw di naan diw walla yu bii moo moo mu sut kay moo sut moo loolu mu jafee def waaw parce que yow imaginer ki mel nii bu la burul lu la yàlla ubbee rek xamal la ubbi la tuuti na la ah fais attention diw mii nag borom yi nga borom yére woyof yi borom yére bu woyof bii ngeen di gis tout temps fais attention parce que moo raw ñii ñëpp buur yàlla wan na lool ci noonu nga koy xame sinon doo ko xama parce que dafa amul lenn loo xamante ne nii lu extraordinaire lu muy def la lu kenn dul def te tamit amul lenn loo xamante ne nii dañ naan bu de gars yi dañ naan eskay bu ko defee li muy def yépp ci biti dañuy gis daal moom daal lenn nag ñu ko xam sunna moom kenn manu la fexe ba mu bokk kenn ak loo man di doon nga nekk kilifaam ci wàllu zahir nii ak lépp ci yem dina leen respecter lool mais nag ku ko nar a génne ci sunna maa nga defal loo ko lu dul sunna moom foofu la koy gën a soree bu ko def waaw te caaxaan yi doo ko fi gis te loolu loolu kuy góorgóorlu sax day mel noonu da gis gaa yi góor ñu bari noonu lañ mel moo tax bu boobaa nan ngay xàmmee waa ji mooy kan kon nan nga mën a taxawee naan daw diw de moo gën ci dëkk bi loolu mënoo ko wax mënoo ko wax waaye ndax diwit def nay karaama yow sëñ bi wax na la mbir yi ni mu demee voilà te sax boo gisee yu mel ni yëpp ñuy préférer di tudd euh, sëñ bi radiyallahu anhu mooy ne ñun parce que ñun ay wolof lañu xamante nañ bu baax waaw xamante nañ bu baax xamante nañ bu baax waaw <laughs> voilà j'espère comprendre nañ mooy xamante nañ bu baax léegi yooyu yëpp nag sëñ bi manu koo wax radiyallahu anhu ñu teg ko fi nag di jàpp leneen loo xam ne ay ci dégg naa foog naa ak kon nag bul taxaw fenn naan suñu sëriñ a gën ñépp parce que lii loolu ku mu neex nag nga ne man ki ma kii ma topp moom moom moo moom laa jàpp ne moo gën la waaw na boo ko jàppul woon ni moo gën kay xanaa kon nga seet keneen loolu moom mais jarul foo dem yow bala ngaa tàmbalee wax rek foog nga xamal ñépp ne ko ne gaa yi yéen ñii seen sëriñ leen man loolu ban njariñ la kan sax moo fi nekk di woote wu naan ay man maa gën maa gën maa gën fan ngeen gis lool yonent ma saa saam ci boppam doon wax naan laa laa tufaddiluni ala Yunus ibn Matta bu leen ma gënal ci Seydina Yunus ibn Matta muy Seydina Yunus radiya alayhi salaatu wassalaam Seydina Yunus yonent mel na xam ngeen ko suuratu Yunus yéena koy xam voilà <laughs> hein ma jën wa wan noon ca biir yu lëndëm ya lëndëmaay yu bari ya hein mais fam ko wan foofu ca boroomam la jëmoon waaw ca biir jën wa ca suuf foofu noonu ca boroomam la ne woon yonent mi aleyhi salaatu salaam mi def isra di yéeg di xotti asamaan yi mook Seydina Jibril comme ne si Sahih yi comme niñ ko gisoon moom it ca boromam la jëmewoon ñoom ñaar ñépp ku nekk ci sa boroom nga jëmoon pourtant kii fi mu jaar ak kii fi mu jëm mais c'est diamétralement opposé alors que lépp benn la waaw lépp benn la gaa jaay nga naan ma kii wa ngi yéeg ca kaw kii di jëm ci suuf nga ne benn la ma ne la benn la te loolu it bokk na ci li gën a rëy liy wane yàlla amul place waaw mooy yàlla amul place amul place yàlla nekkul ci asamaan si nekkul ci suuf si amul place parce que moom ba muy am moo amal suuf si moo amal bërëb yi moo amal lépp temps te moom loolu mooy fa mu newoon avant yooyu yépp di am fa la newoon waaw te kumpa gam newoon te kumpa googu la ne waaw moom borom bi subhaanahu wa taala yooyu nag ay point tawxid la yoo xam ne nit ki dakoo waroon a xam bala muy jàng lan mooy jàpp waaw di xam yooyu di jàngale luy jàpp mais ñun dangay gis ñoo xamante ne nii ay kilifa lañ waaye xamuñu seen tawxid saa bu ñu waxee wax seen wax di wane ne kii ci danga naan kii bu conscient ci ñuy wax ci firqa dal yi amoon ci lislaam la bokk kon lool la laa tufaddiluni bu leen ma gënalee ala yunus ibn ci kaw seydinaa yunus ibn matta waaw te ba mu demee xoola wax na fa ak moom yoo xam ne secret yoo xam ne moom ñoom ñaar kese la seydinaa yunus nekk ca suufu géej ga di di sa di di zikkar di tudd booru yàlla ci tur bi nga xam ne yonent bi alei salaam nee na mooy ismullahil a'zam mooy turu yàlla bi gën mag bi gën rëy waaw lan la wax subhaanallah eh, inni kuntu min az-zalimin mooy lam doon wax noonu laa ilaha eh, subhaanallah lu tax mënu ñëw wax ji hmm. bi muy bi jeexe inni kuntu min az-zalimin début bi laa mënu la laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min az-zalimin suñu yonente bi aleye satu salaam ne ismullahi al-azam la Allah mu ngi foofu kon gis nga buur yàlla moo tax <clears throat> fii nag li tax def point bi mooy Uhud bimu wax ne jabalun fi saxiixayn fi saxiixayn ci saxiixayn Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu ab montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñu sopp ko waaw kon yooyu dañuy sopp de te tamit le fait que mu dégg ko ba xam ne xam xam loolu ci moom mooy ne tamit moo tax nit ñi dañ koy xam ñi doon yonent bale saa saa dañuy xam loolu tamit waaw moo tax bërëb yi suuf yi loolu benn affaire bu am solo la ñi nga xam ne ñoo àgg yenn niveau yi dinañ xam ne suuf mooy da ngay xam ne suuf c'est ak ka jara tera parce que mais rien que buur yàlla ne lépp day sàbbal borom bi rek loolu moo tax doo gis mukkut kooku mu naan ab goble ab goble naan kaas goble naan ci ba pare dal di koy yëkkati ba sànni ko ba ci kaw tulli ko tël du ko def jamais non bu koy teg ndànk la koy teg que danaan kuy sàbbaal borom bi subhaanahu wa ëpp naa tël tulli tul en plus nga def ci loo xam ne yow borom bi defaloon la ci loo xam ne ci nga xéewloo ba sag mar dem amoo dara loo koy sant ngi daal di koy yëkkati ba ci kaw kanet bi mooy kanet yi rek naan sab kokaa yëkkati ko ba ci kaw rek tulli ko ci biir poubelle bi mukk nga gis ñooñ def lool bu ñu koy teg ndank lañ koy teg ak xorma yi war ndax xam nañ ne moom yusabbihu rabba allah waaw léeg-léeg du lu ñuy xam noonu rek mais dañ koy dégg sax comme li imaam Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax ne dañ doon dégg sàbbaalu ñam yi ci loxo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar moo tax yooyu jullit bi euh, bu la yàlla euh, xéewalee yooyu nga gëm ko mooy defal na la xéewal gu réer gu rëy rëy rëy waaw waaw moo tax dañuy wax rek li boroom masaalik wax ja'alana allahu min alladhina yusaddiquuna kulla maa yubduuna wa qaadana li hubbihim jamii'a wa hubbi man kaana lahum mutii'a allahu akbar laa laa <laughs> mooy parce que c'est pas simple li tax moom muy ñaan loolu xam na ne lii nii ñu bari duñu ko gëm <laughs> ñu bari duñu ko gëm ñu bari manuñoo gëm nit ku mel ni mooy parce que barrières yi ñoo bari obstacle yi nga xam ne ñooy tax nit reconnaître nit ku baax loolu ñoo bari ñoo bari de telle sorte que day tax nit ki danaan non non tout le temps day yóbbu comparer bon kii waru fee mën a mën xam lii quoi saa yi mooy barrière bokku jamono waaw euh, barrière nekk maas maas wala ma nga mag ko sax. ak barrière bokk nga naan waaye kii ñoo dëkk kii ñoo doon fanaan nelaw maa ko doon yee fajar kii léeg-léeg maa ko yee ma ko yeewul du jóg waaw wala li mu xam man maa ko jàngal maa doon ustaasam fii la doon ñëw maa ko dalal baa kon nan la mën a xamee am ci wilaaya loo xam ne xaw ma ko wala xam-xam bu ma xamul loolu ñu bari moo tax duñu nangul nit euh, boo seetloo boo seetloo boroom xam-xam bu ne ay ñoñam ñoo ko mujjee reconnaître ñi ko gën a jege ci wàllu askan ñoo ko mujjee reconnaître laa ilaa da gis boroom xam-xam boo xam ne nit ñi fu ne la ñuy jóge mais ay njàngaleem fu ne la ko nit ñi di mais di di ko arracher comme des des des des des jamaa yu ñu gis di ko gaaw di for di jël dajale di ñëw ci moom mais nga. mais ay mbokkam seetal ñooñu boo moyul kenn ku mu bokkal deret du ci bokk lu ci bari ah wala bu ci amee ñu néew la doon ñu néew a néew waaw ñu néew a néew te pourtant léeg-léeg du dañ koo xamul de xam nañ ko mais gisuñu li nit ñi gis parce que da leen a jege ba mu ëpp ndax lan te pourtant dañ naan mais looloo waroon a tax sax ñu ginoon ci jariñoo mais ñoo ñoo ci mujjee jariñoo bu dee na sax dinañ jariñoo ci mbiram waaw parce que ñu ngi koy gisee mooy mooy diw mi <laughs> suñu suñu frère bi waaw <laughs> moom la gaa yi jàpp moom jàmbaar la léegi dinañ naan ne jàmbaar la rek mais même dañuy am ay laaj sax ci diine ñu ba ko fi dem di laaj keneen ndax jàpp ñoom <laughs> loolu moo yéeme mais loolu nag buur yàllaa koy def parce que nag buur yàlla mooy wan ku ko neex lu ko neexam ah. waaw ay kiiraay la rek bés bu ko soobee mu yëkkati leen. bu ko yëkkatee nag bu boobaa kenn du leen ko gën a jàpp en plus seen mbokk la mais fekk yëkkatewu ko mooy dañuy nekk ci lëndëm googu ñoom du ñu gis lu dul diw waaw ak karkaasu doomu aadama boo xam ne maay baayam wala maay ndeyam wala man maay frère am wala petit frère am wala grand frère am wala sama nijaay la mais ah sama nijaay de moom daa nit ku jàmbaare la rek lay gis waaw. léegi te yoo nit ñi nag fu ne la ñuy mais ñoom jamais nga gis leen ñu am daraay diine di leen ko laaj c'est rare parce que ay kiiraay la barrières yi dañoo bari nag waaw dañoo bari waaw ñooy danqandoo ceeb maa li hada rasul yakulu taam wa yamshi fi l loolu moo rayoon waa Quraysh ñenn ci ñoom ñu naan mais yonent bi lan moo ko dal man nekk yonent parce que non c'est pas possible yonent qui fait le marché quand même les marchés c'est yonent buy def course ah ñëw di nduggi nduggi comme ñépp maa li hada rasul yamshi yakulu taam yakulu taam muy lekk ñam di dànk comme ñun bu dee nit la kuy dànk nga ne mais lan moo tax waa ji moo kii ñu naan waa ji waa ji nga xam ne moo ak gëm ceeb mais après te gëm ceeb bi kat mooy day xiif ñu indi ko mais loo bëgg du lekk bu lekkul day day faatu waaw day lekk day lekk comme yéen di faj aajo di am soxla di am soxna di am soxla di di di di am problème mu këram comme li yonent bi saa saa di amoon problème mu këram comme niñ ko gisawoon ci wàllu Tabuk bi gaa yi bi bi bi xaritu Seydina Omar bi ñëwee na fëgg rëng rëng ko la Romain yi ñëw mu ko déedéet lu gën a garaaw moo xew waaw kër yonent bi saa saa moo am problème kon kay dana ñëpp yëg ko lépp rek te pourtant mu mooy ki mu doon. kon boo bëggee jàpp ne moo tax xam nga li ma la doon wax sànq ci wàllu ñiy bind ci karamaatul awliya ak yooyu mooy seen jaloore yi ak nit ñu baax ñeeg di nettali seeni mbir mooy mooy côté côté yu metti ak côté yeneen yi duñ ko tudd en général waaw li leen tudd daal ne lii moo doon nattoom waaw ndax ku nekk nag am nga loo xam ne natt boo xam ne mooy du lool ci say nattoom natt yu bari nii bii mooy bi ci gën a remarquable loolu la ñuy wax mais jubluñ que ni moom benn natt kese la am. déedéet loolu yow loolu waroon nga xalaat ne xoroon nga xam waaye mbir yi demewul noonu waaye koo xam ne benn nattu kese <laughs> ñi nga xam ne kay ñooy woote wu te li ñuy wootewu dëgg du dëgg ci ñoom ñooñu ñoo am problème waaw wa minan naasi am na ci nit ñi ñoo xam ne euh, lan lañ doon wax euh, tom naan wa ida uudu fi wa ida uudu fi llahi ja'alu fitnatan naasi ka'adabillah ñooñu ñoo am problème ñoom waaw ñoom dañ naan gëm nañ yàlla buur yàlla rek lañu gëm voilà ñu on de des vrais croyants on est des dëgg-dëgg way gëm yàlla waaw wa ida uzu fillahi bu ñu leen gaa euh, ki euh, loree ci yàlla gi ne wax de ndax comme que moom lañ wan nit ñi ne ñoom yàllaa tax ñuy def gaa yi lor leen ndax loolu jaalu fitnatan naasi ka'dabillah ñu jàppe fitna ji leen nit ñi teg yu tuuti yu tuuti yooyu comme si mbugalu buur yàlla moo leen dal ñooñu ñoo ñu dëgguwul waaw ñooñu moo ñi dëgguwul kon mooy eh, eh, eh, yooyu noonu yu jara bàyyi xel la hein yooyu mooy yooyu parce yow duñu ko wax kene haa ah, sëriñ sàngamkat li muy màgg màgg léeg-léeg këram doon am dépense ah, dara doonu ko wonam waaw comme li Sayyidatu Aisha nettali euh, doom ji <laughs> doomu frère ki mbokkam bi doon nañ toog ñett kër yonent bi alayhi salaatu salaam du ñu taal cin waaw du taal dara mun na ko waay ah yaa kii yow yaay sama mais nan doon def mu ne illal aswadaani ñaar yu ñuul yi lañ doon jàpp de ndox ak tàndarma te waxoon naa la te duma deñ saa bu ma ci accès di ko préciser du ay karton yu tàndarma yu ñu teg mu ne gàññ ku kii dem tibb ci lu la neex lekk ba suur dem toog mukku lu tuuti la doon doon ay ñaar ak ñetti doom ay ñeent bu baree ba bari du ëpp ay cinq pour ku nekk woo lekkee loolu naan ndox dem tëddi wala doxi sa soxla waaw léeg-léeg yonent ma lay sa sam loolu gaaraloon ko de comme ni nga xam ne léeg-léeg lu mu amoon alal ju baree baree baree bare bay joxe xur ci wàllu ay ay gàtt ki xar daal di koy joxe araab yi benn kaw kaw waaw ndax moom kaana kar rihil mursala moo rawoon ngelaw li ñu yónni ngelaw li nga xam ne moom du ségrégation ngelaw amul ségrégation buy ñëw air bi buur yàlla bu sànnee ngelaw li biir Lyon mu air frais mu neex ci jamonoy tàngoor canicule mu yónni air bu neex du ne ngelaw li hé duggal ma ci bakkanu jullit ñi yéeféer yi nag ñoom nekkal lu tàng ci ñoom non yónni pour ñépp rek waaw pour ñépp rek ne ñépp xewlu rek xewlu leen xewlu leen waaw hada min ni'amillah aywa yonent ma lay saa saa nag noonu la meloon ak tabeem jëmale ko woon neewul man ci ñi ma gëm kese waaw laa koy jëmale ñaata yoon xoolal ah gis nañ keroog duumatul jandal kii buuru duuma bi Ukaydir Duuma moom il était rayable ah faatu ko ah na ko faat nii faatu da ko bàyyi mu dem waaw te gis nga buur yi kenn ñu jàppoon seenu ennemi di ko bàyyi mu dem <laughs> da ko bàyyi mu dem waaw ñoom mbokk Seydina Adi ibn Hatim bi da ko bàyyi mu dem ñooñu dañ leen bàyyi leen man na ko demal bala ngaa dem nag ma ko wax ndax jigéen nga bëgguma nga dem wóorul bàyyi ba gis ñoo xam ne wóolu nga leen te bala ngaa dem nga wax ma ko ma boole laa ak ñoom bu ko defee nga mën a dem waaw idhabu fa antum tulaqa neewuloon maa makka bu ku ku gëmul ma rey la ku gëmul ma rey la yéen dangeen a fàtte oxo yéen a damm sama bëñ bii xool leen bëñ bi ah, yéen a ko damm yéen a jël xalaqatul mighfar dugal ko ci sama waj na yi sama kaw tuñ yi nii ah sama kaw lex yi yéen yéen ma jam yéen a ma dóor ba sama kaski bi toj ba fett fett casque dugg foofu yéen la kon nag ku ma gëmul tey je vais l'exécuter je vais dama koy rey waxu leen ko te chartalu leen ne bala ma leen a baal fu ngeen tuub non ma dhanantum anni fa'ilun bikum lan ngeen yaakaar laay def ci yéen ñu ne ko o oh, waaxoon karim waaye yaa di mbokk mu baax di doomu mbokk mu baax mu ne idhabu fa antuma tulaqoo dem leen yéen lañ libéré kon mooy gis nga ah gis nga gis nga allahu akbar moo tax ah di ñaan buur yàlla mu may ñu mën a gëm yi nga xam ne moom wa ja'alana allahu min alladhina yal nañu buur yàlla defal may ñu boole ñu min naa ñi nga xam ne yusaddiquuna kullamaa yubduuna dañuy gëm lépp loo xamante ne nii lu tukkee ci ñoom la lu ñu feeñal la monde yi ñuy siite di ko wax naan dañ fay ñoom mu leer na kii xam na xam nga ne beneen bergeer boo xam ne mooy park kii moom day ku baax la day jàngale yii muy wax xam naa kii téere lu ko jële mukk loolu yu ñuy jële ci téere du xam-xamu téere de xam-xam yooyu ñuy wax du xam-xam bu ñuy bind boo xam ne ci téere nga koy fekk bu doon loolu presque ñëpp am ñi gëstukat yi ñi nga xam ne ay gëstukat la ñëpp am loolu mais jamais lii xam-xam la boo xam ne xam-xam la bu buur yàlla ilmul laduni la waaw comme lam joxoon Seydina Al-Xadir la waaw <laughs> wa aataynaahu min ladunnaa ilman di nga foo fa demee di nga fa fekk abdan min ibadina ah? jaam boo xam ne suñu jaam la bokk lam jeexale fële wa aataynaahu min ladunnaa ilma ñoo ko jox xam-xam boo xam ne ci ñun la tukkee loolu lañ naan borom bi subhaanahu wa ta'aala ilmul laduni xam-xam yu mel noonu nag la am ñoom loolu ak sell buur yàllaa xool na ko ko neex mu may la waaw du effort yooyu def ah waaw kay loolu tamit foo mu leer du jàpp ne yow da def effort moo tax yow nga mérité dara fa yàlla déedéet. fekk yaa ngi gisa noon mooy yow sa xam sa borom des na dhalika fadlullah pourtant tout le temps ñu ngi koy jàng alquran suratul hadid dhalika fadlullahi lii ngëneelug yàlla képp exclusivement kese la exclusive ngëneelug yàlla kese yutiihi nag moo koy jox man yasha'u ku ko soob ku ko neex wallaahu te buur yàlla zul fadli mooy boroom gënee li guur wu maggi al azim gu màgg a gi loolu kese la yu'til hikmata man yasha mooy jox sagesse xam-xam bi nga xam ne ci yonent ma lay saab lay tukkee moo koy jox man yasha ndax yu xam-xam yooyu yépp façon yépp ci moom la jóge ku ko soob kon nag wa man yu'tal hikma xam ne jox nañ la xam boobu nag wa faqad utiya nañ ko lu rëy rëy rëy màgg lañ ko jox moo tax loolu léegi nag yow eh, mbir mi daal lenn la <coughs> mooy ne wér na ñoom ñoo ko wax tukkee na ci ñoom loolu kese la parce que ku àgg foofu manoo wax lu wuteeg li alquran wax manoo wax lu wuteeg li sunna wax boo ko comprendre nag waxoon na la li nga doon def <laughs> kalaamuhum ida dahaaka yaa balid fakul kama qaala law fata abdul wadud kalaamu law liyaay lastu afhamu li ana wa hum humu mu ne defal boo seen wax nag bés bu lay nag daa fëkk sa sa xol sa sa sa xel mi ba ah, mbir yi nag sublimer la woo mbir mi moom dépassé na ma moom yi muy wax moom manuma ko te eh, sama xel moom dépassé na ko waxal comme na alfata abdul wadul waxoon waaw camsa radiyallahu anhu kalaamul awliyaa waxul wàllu yi man xaw ma ko ndax ñoom ñooy ñoom man maay ñoom loolu kese la loolu kese la léegi kon yal nañu buur yàlla def ja'alana allahu min alladhina yusaddiquna kulla ma yubduuna yal nañu buur yàlla def ah te boole ci ñi nga xamante ne nii yusaddiquuna dañuy dëggal fu ñu nekk kullamaa yubduuna lépp lu wér tukkee ci ñoom ñu gëm ko waaw wa qaadanaa li xubbihim jamia mu daldi ñuy wommat li xubbihim ah ngir wommat ñu ci soppuleen jamian mbooleen seen doo def benn discrimination waaw non waliyu boo xam ne c'est un ak waliyu bu nekk wolof yéen moom ñoom nga yemale ci sopp tax ñépp da yow loolu barrière yooyu gënul gis barrière yi nga xam ne moom nga dul gis moom nga dul gis foo koy gisee barrière yi nga xam ne ñu bari moo leen moo tax duñ avancé waaw barrière couleur waaw kii nii la mel ala kii ku weex la wala kii sama askan la kon moom non ñoom affaire yooyu newuñu ci parce que ku yem foofu manoo prétendre dara yow ci yàlla yow waaw moo tax gars yi nga xam ne kii dopp affaire racisme affaire xool affaire couleur nit ñi voilà yow koo gis bala nga koo gis mooy couleur ngay njëkk a gis kooku ku yegg foofu mooy yow bu dee alhamdulilah jullit nga mooy du sa yow war ne vraiment yaa ngi da war a dugg ci chantier defar sa bopp waaw. fekk loolu dañul boo gisee man ma gis boroom xam-xam bi nga xam ne hein ab norvégien la wala ab ab malien la wala ab pygmée la bu dëkk fële ci bassin du Congo muy nitu yàlla man ma jàppe ko comme ni nga xam ne sopp ko comme ni ma soppe ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal parce que dama naan ñoom ñépp ci buur yàlla lañ tukkee ku ci nekk parandooy borom bi su suñu borom moo méngoo seeni mbir waaw kon ja'alana allahu min alladhi wax qaadana boobu li xubbihim jamia wa xubbi man kaana lahum mutia non seulement buur yàlla daal dañuy wommat boole ñu ci ñi nga xam ne mooy ñu sopp leen ñoom ñépp sans distinction sans discrimination wa xubbi ak sopp man kaana lahum mutia sopp képp koo xam ne da leen a topp amin loolu sëñ bi ñaan ci masaalik ñu nit dañ naan amin yàlla nañu buur yàlla may loolu non seulement sopp leen ñoom seen bopp mais képp ku leen topp ak képp ku leen sopp ñu sopp la ngir buur yàlla subhaanahu wa taala waaw di ñaan buur yàlla xubba man yuhibbuk wa xubba al amal alladhi sopp di ko sopp mais di ñaan buur yàlla xubbu man yuhibbuhu yuqarribuna ila hubbi képp koo xam ne di ñaan buur yàlla it mu may ñu sopp képp koo xam ne boo ko soppee ak coppam ko moom dalay jegeñal buur yàlla subhaanahu wa amin amin tey kon def na kon tey tey mbir mi ci loolu la eh, eh, eh, Seyna Anas kon lii mooy lay taayu Seyna Anas radiyallahu anhu moom lay waxoon lañuy def tarjama mooy Seydina Anas ak ak Anas yépp Anas yi mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ak seeni ndongo muy nit ku baax ñi teg ci seen tànk ci yoonu yonent ma lay sarsam ilaa yawmiddin ñoom ñépp ay Seydina Anas lañu mooy saxaaba yi ñi nga xam ne ñoom dañuy gis seenu dund ci biir dañuy gis dund seen sang ndax ku gis seen sang ah mooy eh, ah fa yaa sa rasul la tansa sahbahu faman yansahum fal mu madhun muxatab waaw yow miy tagg yonent bi alei satu salaam bul fàtte saxaabaan yi ndax li Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax moo fi ne buur yàlla dafa tànn saxaabaay yonent bi alei satu salaam bés ba mu tànnee yonent bi alei satu salaam waaw bi mu tegee yonent yi nële aleyhimu salaatu salaam la xool ñi des ñi gën a sell xol gën cee gën ci gën cee mat ñooñu la jël tànn leen def ñu war a ànd ak ki nga xam ne moo gën ci lu yàlla bind waaw mu yonent bi aleyhi salaatu salaam allah ba mu tànnee yonent bi aleyhi salaam moom mi defar ñooñ ñëpp ñi mu defar ñëpp ñu ci gën a sell ñooñ la tànnal ngir ñu ànd ak moom moo tax en plus Seydina Anas lan la woon li lay won xoola xoola transition alhamdulilah bi suñu boroom def <laughs> mooy Seydina Anas mooy kan mooy xaadimu rasul mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wa Anas mooy xaadimu rasul mooy ki doon liggéeyal ah liñ naan bindaan ah mooy liñ naan booy ci beneen ci waxu tubaab bi mooy ki nga xam ne mooy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk jëwriñam doon ko liggéeyal allahu akbar allahu akbar Seydina Anas moom lañu waroon a gis tey hein waajaloon nañ lépp ngir tàmbali Seydina Anas waaye buur yàlla def na ci lii lañu wax lii mooy laytaayal loolu Seydina Anas kon mooy huwa huwa wallahi mooy Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu insha allah bii di ñëw kon moom lañu war a gis hein hein ba loo dégg nag bu la yéem parce que mooy loolu la lépp nag moo yonent bi rek la alayhi salaam bu amee kenn ku ñuy joxoñ rek moom la de waaw moom kese la wallahi ndax moom mooy moo tax euh, euh, am na leen tamit lu nit ñi dul bàyyi xel mooy saxaaba yi li tax ñu gën moo yonent bi la sallallahu alayhi wasallam moom la parce que moom moom mooy ki nga xam ne bi mu nee ci kaw suuf ku teg ci moom bëtam wala nga jataayoog moom bokk ak moom benn jataay defar bi mu lay defar te nga gëm ko faatu ci ngëm yàlla defar bi mu lay defar ku amul loolu ni yow kooku yaa ko raw kooku kon ci kan la est-ce que kon ci Seyna Anas la est-ce que ci Seyna Abu Bakar la est-ce que mbir mi ci Seyna Ali la est-ce que mbir mi ci Seyna Abu Qatada la est-ce que ci mbir mi ci Seyna Abu Kabsat Kabshatal Anmari la nekkul ci ñoom mbir mi mooy ci seen sang bi ñu àndaloon sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom lañuy jéem a gis lenn ci dundam lenn ci dundam moom lañuy jéem boobu ba léegi di di di di jéem yal na buur yàlla daal di ñu koy mottalil te def ko mu bokk ci yi nga xam ne da koy nangu ñu ame ci ngërëmam képp ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala te mu jariñ xeetu ki nga xam ne mooy saaxibu siira mooy borom siira bi muy sallallahu alayhi wa kon nag incha allah foofu la ñuy daanale